أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil aashiri ba'dal mi'atayn kon incha allahu ta'ala ginnaaw bi nga xam ne la ñu ubbi ci suñu jotaay bii ñu génn ñaari xadis mu doon xadis ci suñu chapitre bii di chapitre deux cent dix di wax ci fadlu yawmul jumu'a ngëneelu bésub àjjuma gi nga xam ne moo tombeek suñu bés bi ñu nekk ko niñ ko xawoon ci jotaay biñ def léegi wa wujubiha ak farata wal i'tisaali laha ak di ko sangul ak wa tapayyu bi di laañ di laal neex xeeñ neex wa tabkiiri laha wa du'aa'i yawmil jumu'a waaye wa bayaani waaye wa bayaani wa salaati ala nabi sallallahu alayhi wasallam di julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam fiihi wa bayaani saatil ijaaba ak di wane li nga xam ne mooy saa waxtu wi nga xam ne wala géndeeku bi nga xam ne moom borom bi da ci nangu ñaanu képp koo xam ne ku ko ñaan la léegi ci suñ jotaay bi ñu génn nag gis nañ xadiis yi ñu leen woon ngir leeral li ñu mujjee wax nii muy saa googee waxtu woowee wala géndeeku googee le muy ñaari xadiis yi ñu gisoon mille cent cinquante six mu ne woon wa anhu mu ngi jële ci moom ba léegi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dakara yawm al-jumu'a tudduna bisub ajjuma fa qaala mu ne fiiha saa'atun la yuwaafiquha abd am na ci benn saa boo xam ne du dëppook moom mukk benn jaam boo xam ne muslimun bu wommatul boroomam la wa huwa fekk xaalam qaa'imun mu nga taxaw yusalli di julli yas'alu allaha shay'an di laaj di ñaan yàlla dara illaa lu dul ataahu iyyaahu lu dul ne borom bi dina ko jox la muy ñaan mu ne wa ashaara mu jox mu mu jujj bi yadihi ci loxoom yuqalliluha di ko niiwal mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu al imaamu al buxaari naka noonu mbokkam ni al imaam muslim di taalibeem ibn al hajjaj bokk nañ ko solo <coughs> beneen biñ gisoon muy hadis bi ci tegoon muy 1157 mu ne woon wa an abi burdata ibn abi muusa al ash'ari ñuy jëlee ci abu burda di doomi Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala Abdullah ibn Umar mu ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma da koo wax ne ko eh, asami'ta ndax dégg nga abaka sa baay di Abu Muusa yow Abu Burda yuhaddisu muy muy wax di nettali di jëlee an rasulillahi ci ndawal yàlla saa salaam fi sha'ni ci mbiru sa'atil jumu'a waxtu woowu wala nga xam ne mooy waxtu ajjuma ji qaala mu ne ko qultu na'am nee na man Abu Burda ma wax Abdullah ibn Umar ne ko na'am dégg ah kay sami'tuhu yaqul dégg naa sama baay mu naan sami'tu rasulallahi dégg naa ndawal yàlla li saa salaam yaqulu mu naan hiya waxtu woo wala mu ngi nekk maa bay na intervalle bi diggante an yajlisal imaamu fi imaam bi taxawe ilaa ay ah, tuqda salaa ba ni nga xam ne ci la ñuy jeexale julli ji ah mu ne rawaahu muslim hadis boobu al imaamu muslim abul husayn hijrati rahmatullahi alayhi moom moo ko solo hadis bii ñaari hadis yi lañ gisoon bii weesu tàmbali woon ko gisoon nañ ñaari njàngat yi nga xam ne ñoo yu njëkk mooy taxriij bi gisoon nañ ko ak wax yi am surtout hadis mujj bii ñu mu gis muy hadis Seyna Abu Burda eh, radiyallahu rahmatullahi alayhi loolu gisoon nañ ko wax yi ci am ak li nga xam ne euh, loolu la li nga xam ne moom lañ gisoon ne mooy li gën a dëgër que ne xadiis bi euh, même bu dee imaam muslim ñoo ko wëril jàpp ne moom euh, jokkaloo na te ne yonent bari saa moo ko wax ñun li ñu gisoon te euh, moom lañ tëje woon mooy li imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi mu wax te li mu wax ak boroom xam-xam yi nga xam ne seen wax daa jëm luy dëgëral ay waxam voilà comme ñoom Ali ibn al-Madini ñoom Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ak ñeneen ak ñeneen yuy wane ne ak Yahya ibn Ma'in waaw ñooñ nga xam ne rahmatullah alayhim que ne ma ne hadis bi jokkaloowul voilà te tamit daa am kon nag di ko taxaw te jëlee nañ ci Abu Burda mi ko soloo ñetti taalibeem yoo xam ne ñoo dëkkoon ak moom fële ca Kuufa mais loolu waxam la voilà mooy xalaatam la boo xam ne moom jàpp na ne mooy saa googee waxtu woowee wa am solo woowee mu ngi nekk diggante bu imaam bi toogee ci minbar bi ak bi ñuy jeexale julli ji kon loolu moom lañ gisoon que ne loolu mooy li gën a dëgër du waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi imaam nag waxoon nañ la biñ gisee njàngat boobu di euh, bu njëkk boobu taxrij bi fan ngay fekk xadis bi nu mu ñëwee ak wax yi ci am léegi ñaari xadis yooyu gisoon nañu lu tax imaam indiwoon leen fi imaam da wa bayaani ah ngir leeral saa boobu moom ci moom moom daa bokk ci borom xam-xam yi nga xam dañoo wëral xadis bi jàpp ne lii la mooy li ci gën a wér saa boobu yonent bay saa saa wax ci xadis yi na Abu Hurayra di ñu wax sànq ci kaw ne am na saa boo xam ne jaam bi du dëppook moom. ba nim jeexe loolu saa boobu mooy bii ndax hadis bi moo ko leeral moo tax wa bayaani saatil ijaaba ak leeral saa boobu nga xam ne mooy euh, saabu waxtoo nangu ñaan ban la moo tax al imaamu Nawawi daal dëgëral loolu indi ko fii léegi nag tey ñu war a jàll ci ñetteel et dernier njàngat bi nga xamante ne nii euh, moom mooy aali kalaj gi nag waaw mooy aali kalaj gi mooy waa saa boobu kañ la waxoon nañ la dañuy ñëw rek <laughs> waaw égalé wu dem ni li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wallahi huwa <laughs> al-Hafiz <laughs> non euh, Fathul Bari à vrai dire téereem bi dafa dafa dafa du du côté côté hadis kese comme moom ni moo xam mooy hafizu dunya kene côté boobu rek la kii non même côté fiqh bi ak yu mel nii nii euh, néewaa waa nga gis ku mel ni moom. Umdatul Qaari baax na lool waaye Fathul Baari <laughs> Allah <laughs> Umdatul Qaari yaa fay ah imaam al-Ayni Badruddin al-Ayni ay contemporain la ñoon xamante woon naag imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi moom al-Hanafi moo sara Sahih al-Bukhari tamit tudd ko uh, Umdatul Qaari boobu baax na lool lool lool lool lool waaye. ay Fathul Baari ay eh, bu imaam al-Haafid Shihaabud-Diin Ahmad Ali ibn Hajar al-Asqalaani askay moom waaw radiyallahu ta'ala anhuma kon eh, léegi dañuy ñëw moom ni nga xam ne eh, bi muy sara hadis bi comme niñ la ko waxe woon ni nga xam ne noonee la ko indee yi nga xam ne nag mooy mooy mooy affaire yi nag wax yi ci am ci wuute yi nga xam ne ñoo am ci boroom xam-xam yi waa saaboo boobu ban la allahu léegi nag déglu parce que <laughs> waaw wax yi dañoo bari de barki yàlla laa wax yi dañoo bari te lool mooy bi nga xam ne ci lay shara ci sahih imaamul buxaari yi kitaabul jumaa baabu fadli hmm? eh, eh, eh, non du foofu du foofu du du fi ba bëggoon a wax sànq mooy fi nga xamante ne moom al imaam al buxaari moom al imaam al xaafiz Eh, Ibn Hajar rahmatullahi alayhi loolu eh, eh, mu ngi ko indi fi nga xamante ne ci kitaabul juma baabu saati allati fi yawmil juma voilà baabu saati allati fi yawmil juma foofu la ko indi foofu la indee lii waaye am na benn affaire bu ñu fàtte woon te waxoon nañ ko fan yee mais comme que doon nekk ci hadis bi mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne amul benn hadis bu njëkk bu Seydina Abu Hurayra bi ne am na saa boo xam ne laa yuwaafiquhaa du dëppoog moom abdun muslimun benn jaam boo xamante ne way wommatu la ngir yàlla wa huwa qaa'imun yi fekk mu ngi taxaw di julli yasalullaha shay'an mu ñaan yàlla dara illa ataahu iyaahu lu dul yàlla dina ko jox mais yàlla lan lay joxe mooy mu nekk ñaan goo xam ne ñaan gu baax la comme ni nga xamante ne nii noonu la ñëwee ci yeneen yi loolu dañ ko fàtte woon ci taxriij bi nii moo taxoon ñu ñu ñu bii passé moo tax ñu bëgg ci taxaw parce que euh, doo ñëw. Euh, ne waaw man bu ma tombeek moom ñaan yàlla yàlla nag ma may le braquage de l'année ma daal di koy réussir waaw daal di këpp keesu gaa yi te dara du ma ñu fekk nag du ma ci am benn conséquence duñ ma jàpp duñ ma convoqué ñu ma nàngam ak nàngam loolu déedéet say an boobu mooy loo xamante ni euh, yiw la moo Salamatu ibn Alqama bi nga xam ne moo jaar ci Muhammad ibn Sirin mu jëlu Seydina Abu Hurayra ci fii nii kitaabu talaq xam nga wax nañ la ne imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi indi na ko foofee hadis bi indi na ko ci kitaabu talaq baabul ishaara fi talaq foofee mu ne lan la wax mooy waaji laaj waaw mu ne fa sa'ala Allah xayran illaa a'taahu fil jumu'ati saa'a mu ne yonent salaam nee na qaala foofu la abul la wax mu ne abul qaasimi di yonent bi saa salaam nee na fil jumu'ati am na ci ajjuma saa'atun afsaa boo xam ne laa yuwaafiquhaa du dëppook moom abdun muslimun aji jaam boo xam ne dafa wommatu qaa'imun yusalli taxaw di julli fa sa'ala allaha xayra ñaan yàlla liiw yiw illaa ataahu lu dul ne borom bi dina ko jox kon loolu mooy ñaan la boo xam ne il faut nekk yiw du nekk loo xamante ne ay ñaani kàccoorte lay doon ak ñaani loo xamante ne nii yal na ma yàlla may bu ko defee man soxnaay diw ji ah, mu séq moom loo xam ne daganul wala yaazu billah loolu nan nga ko mën a ñaan yu bon yooyu nga naan lan moo tax loolu taxul ñuy wax wala wala yal na ma yàlla may daal man daal eh, alal ji diw yor yal na toxoo ci moom lépp daal di ñëw ci man bayreem bi ko nit ñu toppe yal na deñ ni mu amee ñu nit ñu topp ko nii nii fu mu romb gaay di ko kii yal na deñ ci moom te ñëw ci man loolu ñaaw la loolu taxul ñuy wax te loolu li koy di gën a dëgëral mooy xadis Seyna Ibn Maaja al imaam Ibn Maaja solo na ko jëlee ci al xadis bu mel nii ci Seyna Abu Lubaba rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu foofu yeneen saa ne maalam yas'al xarama fekk waa ji ñaanul lu xaram kon nag ci riwaay kanta yi nga xam ne mooy Sa'd ibn Ubaada nekk ci Sayyidina Ahmad ibn Hanbal ci musnad bi foofu yeneen saa sallam ne ma lam yas'al isman aw qati'ata rahim fekk waa ji ñaanul li nga xam ne bàkkaar la ak li nga xam ne day dog mbokk buum mbokkoo kon loolu leer na naññ que loolu euh, euh, euh, mooy daa tudd isman qati'atu rahim ci ismu la bokk ci bàkkaar yu rëy yi la bokk waaw mooy dañoo jël li nga xam ne xaas daal di koy yen ci li nga xam ne mooy li am li ñu jagee yoon ko ci li gën a doyu loolu kese la kon ginnaaw lii lépp nag fii nag mooy bi al imaam al hafiz bi shara hadis bi ci kitaabul jumaa baabu saati allati fi yawmil jumu'ati ci la indi nag affaire bii nag ci la indi wax léegi nii la ko ubbee moom al imaam al xaafiz ibn Hajar al Asqalaani rahimahullah <laughs> Allahu akbar <laughs> mu ne mu ne nag kaay ma wax la wa qad ixtalafa ahlul ilmi mu ne wa qad ixtalafa dëgg-dëgg wute ne ahlul ilmi boroom xam-xam yi min as-sahabati ci sahaaba yi wa tabi'in ak ñi nga xam ne ñooy seen taalibe yi ak ñi ñëw seen ginnaaw wa man ba'dahum mooy seen taalibe yi wa man ba'dahum ak ñi ñëw seen ginnaaw fii hadhihi as-sa'a hal hiya baqiyatun aw rufi'at mooy saa yoneen saa san di wax mais dafa des ba léegi wala dañ ko yëkkati mu ne wa ala al kaw ñu ne mu ngi des ba léegi mooy mu ngi am hal hiya fii kulli jumaa ju nekk la waaw mooy mais saa boobu yoneen saa san di wax ne ku ko dajeel ku tombeek moom ab jaam boo xam ne way wommatu la mu ñaan yàlla lu mu ko ñaan lu luñ nag ko may mais mais mais saa boobu sa saa boobu noonu saa boobu noonu mais dañ koo yëkkati wala amatul wala est sax bu dee am na est ce ju nekk la am hein est ce ju nekk la am waaw lii lépp ay wax la yu lay wax <laughs> aw fii jum'atin wahida wala ci benn ajjuma kese lay am min kulli sana ci at mu ne waalal awwali mu ne ci bi bu bi njëkk bi nag hal hiya fii waqtin min al mi bu dee ñi nga xam ne dañ ne ajjuma ju nekk la mooy est ce que ci benn waxtu la min al yawmi muayyan mooy waxtu la boo xam ne ci bés bi bu ñu xam la boo xam ne bu ñu mën a définir aw xam wala boog daa nekk loo am dañ koo dañ koo nëbb dafa nëbbu dafa lëmu ci biir euh, waxtu yi. wala ta'yin kanta ñi ne xam nañu ko si ràññee nañ ko hal tastaw'ibul waqta aw tubamu fii bu dee ñi nga xam ne dañ ne waaw xam nañu ko léegi est ce que day mooy buñ ne comme waxtu wi la comme ñu ne une de temps lay def par exemple est waxtu une heure de temps bi yëpp mooy ci une yi loolu lépp la wala boog benn dañ koo nëbb ci biir une heure de temps yi xam nga une de temps man ngaa am trente minutes quinze minutes vingt minutes yu mel noonu waaye est ci lépp lay xew wala boog benn côté ci biir une heure de temps yi mu ne waalal ibham yi ci kaw ñu ne dañ koo nëbb mooy day wëlla mu leerul ma mabtidaahu waaye nañ xam fan moo la tàmbalee wa mantihaahu ak waxtu woo fan la yem <laughs> mu ne waalaa ala kulli daalika ci kaw lii lépp hal tastamiru aw tantaqil mooy est que bu ñu xamee ne fii la waxtu wi lii la dafay sax ba yow ma diin ba yowmal qiyaam waxtu woow du soppeeku wala boog day day day wu ci biir ajjuma ji wala ci waxtu woowee par exemple bu ñu nee deux heures de temps jël dedans la est-ce que ci njaal benn bi lay nekk wala ca feewa wala ci digg bi wala ci cat bi wala dum dalu mani do wala boog ci biir deux heures yooyu da ciy tax da ciy da ciy da ciy jàllar beku di toxu tey mu ngi fii suba mu ngi fee suba mu ngi fee beneen ajjuma ji waaw waalal intiqaal yi ñu ne ci kaw ne day toxu hal tastaghriqul yawma est-ce que buñ neew saa boobu est-ce que nekkul saala boo xam ne daa gudd bay dugal bés bi yëpp ajjuma yëpp aw ba'du wala leen ci ajjuma waaw mu ne waxa ana <laughs> mu ne nag man maa ngi nii man al-Hafiz Ibn Hajar Shihabuddin waaw azkuru maa ngi leen di tuddal nag ah talxiisa li nga xam ne man dañ koo tënk mattasala ilay li nga xam ne jokkoloo ñëw na ba agsi ci man agsi na ci man min al aqwaali ci ay wax ma adillatiha ak ay dalilam ku nekk summa ginnaaw gi a'udu ila al-jam'i baynaha ginnaaw gi ma daa dellu ngir fexe dajale wax yi nga xam ne mën nañ leen dajale wa tarji après nag ma tarji daal di nootal man al imam al-hafiz ibn Hajar li nga xam ne moom laa jàpp ne moo gën a léegi nag mu tàmbale wax wax yi quarante waxoon naa la ko bii weesu wax yu bëri bëri moom la al imam di indi fii ay quarantaine <laughs> léegi nag kon ñu dem mu ne al imam al hafiz mu ne kon nag lañuy gaaw a parce que lii xam ngay quarantaine moom boo naree yéex rek mooy problème mu ne fal awwalu wax bu njëkk bi annahaaru fi at mooy wax bu njëkk bi lañ ne non bés bés boobu saa dañ ko yëkkati mu ne lool xakaahu nettali na ko ibn abdul bar al imam ibn abdul bar al andalusi am nañu ne noo saa boobu amatul yëkkati nañu ko non saa boobu yeneen saa sam bi wax bésub ajjuma bii nekk moom amatu jeex na waaw ajjuma yëpp jeex na mu ne lool al imam ibn Abdul Bar moo ko nettali an qawmin ci ay nit wa zayyafahu mu wax jooj moom du wax ju dëgër du waxu dara mu ne wa qaala Iyaad al imam al qaadi Iyaad al maliki imam ibn Abdul Bar al moom tamit rahmatullahi alayhi al imam al nee na raddahu salafu ala qaa'ili wax ji moom way dawlu yu baax yi dañ koo delloo ka nga xam ne moo ko wax mu ne wara a waa Abdurrazzaq yi mu ne al imam Abdurrazzaq as-San'ani soloo naan ibn Jurayj jële ci Abdul Malik ibn Jurayj qala rahmatullahi alayhi ma mu ne akhbarani Dawud ibn Abi Asim mu ne ki ma xabaare man dong mooy Daawud ibn Abi Aasim an Abdullah ibn Abs mawla Muawiya ki Abdullah ibn Abs bi nga xam ne ki noon jaati ko moom Muawiya qaala qultu li Abi Hurayra ngir wan ne salaf yi dañoo delloo waxu ki nga xam ne dañ ne saabu dañ koo yëkkati mu ne man damaa laaj ne abu ne abu hurayra mi soloo xadiis bi radiyallahu anhu ne ko innahum ne ko ah gaay kat zaamu nee nañu anna saata allati fi yawm al-jumu'a yustajabu fiha ad-du'a fi hada fa qaala kadhaba man qaala dhalik <laughs> nee na damaa abu hurayra ne ko ah ah am nañu ne am nañu ne yaa yooyu saa waaw ñoo xam ne dañoo wax moom xamu ci woon dara pour moom loolu ah mën naa nekk dëgg ah nee nañu de kene saa waxtu woowee bi nga xam ne moo nekk yawmul jumaa nga xam dañ ciy nangu ñaan waaw loolu ñu ciy nangu ñaan moo tax al imam indi wa du'a yawmul jumaa wa tabkiir laha wa du'a comme que saa la boo xam dañ ciy yàq indi ñaan loolu waxuñu ko woon waaw fii bayaani saa waaye wa du'a yi baabu fadli yawmil jumaa wa wujubiha wal wa tatayyubi wa la wa du'a yawmul day dugg ci xaris bi parce que jamono yi ñangu ñaan la kon di ci ñaan waaw wasalaatu ala nabi moom lay jeexale fii wa bayaani saati ijaaba mooy bi la ñuy ñaan la ñuy nangu mooy lan ñaan yi kon di ko ci bari léegi nag Seydina Abu Hurayra waa ñu ne ko ma ah nee nañu am nañu ne saa boobu nañ ko de waaw xam ne dañ ciy yëkk nangu ñaan yi fa qaala Seydina Abu Hurayra nag kadaba wax na lu amul man qaala daalik képp ko wax lool wax na lu wuteeg li am waaw. wax na lu wuteeg li am waaw <laughs> wala axta kadaba lay tekki tamit axta mooy juum naa en tout cas li wax wute na ak li am waaw nee na nag qultu man abdallah ibn abs ma ne ko waa kon léegi fa hiya fii kulli juma mais abu hurayra loolu ci ajjuma yëpp lay xaw mu ne man naam mu ne ma waaw ajjuma ju nekk saa boobu mu ngi fi te kenn yëkkatiwu ko mu ne lii isnaadu qawi imaam al kon wax na la ñee seen wax jooju moom <laughs> teguwul mooy première wax bi waaw léegi nag alqawlu am na lum ci teg mais loolu nañ bàyyi noonu di nettali li saahibul hadyi di al imaam Ibnul Qayyim wax rahmatullah alayhi ci daq lii mais euh, bon euh, mais loolu jaru ko mu ne alqawlu saani kon wax bu njëkk bi mooy dañ koo yëkkati saabu amatul waaw bu ko fi kenn seetal di jàppaar na nag yow àjjuma bu jotee ngay seet jaru ko parce que yëkkati nañ ko mais wax doo dooju xam nga ne wax la joo xam ne wax ju rot la mu ne asa alqawlu saani ñaareelu wax bi annaha mawjuda que ne si trouvé na mu ngi lakin fii jum'atin wahida min kulli sana <laughs> mooy laaj yim laajoon bi muy tàmbale gaa bu ci nekk am nañu ko wax mu ne am nañu ne non non ke ko sauf que nag benn ajjuma képp lay am ci at mi yëpp <laughs> waaw mu ne qaalahu lii ku ko wax mooy kaabul axbaar li abi hurayra waaw kaabul axbaar muy taalibe euh, Seydina Omar boobu nga xam ne jamono yonent bay saa saa bu ngi doon dund waaw sauf que jamonoy Seydina Omar la la ñëw Medina ci la agsi Eh, mu nekkoon fóoréb yahud boo xamante ne nii bu bari woon xam-xam la waaye eh, da doon juum léeg-léeg te fu mu juume nag saxaaba yi wan ko ne yow lii nga wax wute na li nga xam ne moom la ñuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngal kon <laughs> te hadis boobu dinañ ko gis après bu ñuy nootal insha allah eh, moom la imaamu Malik moo ko soloo moo ko soloo dinañ ko indi moom lañ loolu wax hadis bu gudda gudda gudda gudda gudda la voilà Seydina Abu Hurayra moom moo ci intervenir ak saxaaba yu bari <laughs> donc ki nga xam ne moo lijjanti masala mi nag mu jeex muy sëy naa ki nga xam ne mooy al hada al habrul yahudi bu fees dell ba ba nga xam ne moom moo ñëw daal di tuub ba yonent saa salaam di door a ñëw Medina ala sakin abdul salaatu wasalaam bi abdallah ibn Salam alayhi ridwanu salam radiyallahu anhu <laughs> voilà moom mooy leeral masala bi mu jeex affaire yu féete boor quoi <laughs> voilà <laughs> léegi kon eh, eh, Seydina Abu Hurayra kon ñaareelu wax bii nii kene daa eh, kaabul axbaar moo ko wax kene aussi am na waaye kii bu nekk la voilà sauf que daa nekk li nga xamante ne nii mooy bis bu nekk kii bu at mu nekk hmm? Euh, benn yoon kese la ci am waaw lool Kaabul Ahbaar moo ko si Seydina Abu Hurayra la ko doon wax faram daal yi Seydina Abu Hurayra daal di koy delloo ne ko déedéet yeneen saa sax waxuñu loolu. voilà waxul loolu dane ci àjjuma bu nekk lay am nga naan léegi Kaabu dal di delluwaat daal di liir tawraat dina ñëw ci ci ci euh, gis euh, li loolu dëppook yeneen saa sala wax contrairement ak moom li mu wax voilà kon mu ngi noonu lool te imaamu Maalik moo ko solaat ashaabu sunan dina ñëw ci xadis boobu insha allahu taala kon ñaareelu wax bi benn yoon kese la am ci at mi loolu dëgërul al qawlu saalis al imaam al haafis mu ne ñetteelu wax bi annaha max maxfiya ah ah dafa nekk loo xamante ne nii muxfi maxfiyatun fi jami'il yawm ah dañu ko nëbb waaw ci mbooleem ci bés bi yëpp kama ukhfiyat laylatul qadri waaw wala nga ne muxfiya day maxfiya dañ koo nëbb comme ci bés bi alhamdulilah mooy bu ñëwee àjjuma bisu àjjuma fi àjjuma ji jot abdul abdullah jour àjjuma bi yëpp mu ngi ci biir waaye dañ koo nëbb fan la nekk kenn xamu ko dañ koo nëbb nit ki nag mooy góorgóorlu bu bëggee mu def jour bi yëpp bu ko defee mu daal di mën a dajeeg moom waaye mooy mu ngi fi waaye dañ koo nëbb comme ni ñu nëbbee laylatul qadr ci biir ci euh, dernier jour yi dix dernier jour yi hmm? mu ne loolu rawaa ibnu Xuzayma al imaam ibnu Xuzayma imaamul a'imma moo ko solo wal Haakim ak imaam al Haakim min tariiq Sa'iid ibnu al Haaris ci yoonu Sa'iid ibnu al Haaris an Abi Salama mu jëlu Abu Salama radiyallahu rahimahullah mu ne sa'altu Abaa Sa'iid an saa'atil jumu'a mu ne damaa laaj Abu Sa'iid al Xudri man Abu Salama ibnu Abdirrahmaan ibnu Awf radiyallahu anhum ma laaj Abu Sa'id ci waa bésub àjjuma boobu saa boobu noonu moom bal la fa qaala mu ne sa'altu nabiyya laaj naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam naa aji lool fa qaala qad u'limtuha thumma unsituha kama unsiyat unsitu laylatal qadr mu ne yeneen saa salaam ne ma man Abu Hurayra ki Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ne xamaloon nañ ma ko de ginnaaw gi ñu fàttaloo ma ko comme niñ ma fàttalee laylat guddig laylatul qadr mu ne war a waa loolu soloona ba léegi Abdurrazzaq waaw an mamarin jële ci mamar annahu sala Zuhri laal imam Zuhri rahmatullah alayhi fa qaala imam Zuhri ne ah man de lam asma dégguma fiiha shay'an dégguma ci dara illa anna Ka'ban kaana yaqul lu dul ne Ka'bu muy Ka'bul ahbar rahmatullah alayhi nekkoon na di wax naan law anna insanan qasama al-jumu'a fi jumu'a fi jumu'il la ata ala tilka as-sa'a moom da doon wax ne bu nit ki eh, diviser woon àjjuma waaw jaamu yàlla heure bi après beneen mu jaamu yàlla beneen heure beneen mu jaamu beneen beneen waxtu di def noonu ba àjjuma ji mat sëpp loolu bu ko defoon dina dajeeg moom <laughs> waaw <laughs> waaw mooy papa benn àjjuma de mooy àjjuma ji danaan man daal euh, euh, euh, fajar gi ba aj ba ba ni jant bi génne laay jaamu yàlla moo tax mu ne qaala ibnul munzir maanaa an yahu yabdaw fa yanaw fi jum'atin min al jum'i min awwal an-nahari ila waqtin ma'lum loolu loolu la mooy du yenn àjjuma àjjuma yu bari waaw mu kàmbali benn àjjuma ci ajuma yi commencé ci njaal beenu ba gi ba waxtu wu ñu xam summa fil jumaatil uxra beneen àjjuma bi yabda'u min zaalikal waxtu waxtu wam yemoon euh, te àjjuma jële mu reprendre foofu jëm dem ba beneen waxtu di def noon ba ni nga xam ne la jeexal waaw mu ne lool bu ko defee dina am voilà mu ne te lool soloo nañ ci e, e, e, imaam ibnu Umar mu ne in in in tuliba xaajatun fi inna talaba xaajatin fi yawmin la yasir Seydina Ibn Umar ne waaye yow yeneen saa sax lii ñu wax moom simple na sàkku ab ab ab aajo moom ci benn bés moom yomb na waaw saa boobu dala koy jaral saa bi dala ko jaral sa waay nga jël bés bi yëpp benn ci ajjuma yi xanaa doo ma ne ajjuma yàlla yëpp yow mënoo cee euh, concentré wu lii mu ne waaye di sàkku benn mbir ci benn bés kese ci sa bés yàllaa yi yàlla jox yow jaam bi ni mu bare loolu yomb na waaye yow Ibn Umar man yomb na ah, léegi kon ni ngay def. affaire bi leen la <laughs> yow daal sax ay jëlal benn <laughs> waaw da ngay sax ah ci ñaan bésub jumaa waaw ba ni nga xam ne bépp ngay dóor waaw yow dóoral lépp bu ko defee yow sa waay boo ko defee <laughs> yow jeex na de façon saa di nga dajeeg moom jeex na waaw jeex na tàkk laa wax waaw <laughs> waaw <laughs> imaam al-Hafiz mu ne ah li Ibn Umar wax radiyallahu anhuma lool de dina yemb ci ki nga xam ne moom euh, dëgër na euh, am na kàttan ci loolee def ko mooy ci jaamu yàlla ak loole waaye sinon li ka kaabu wax moo gën a simple bu dee ay ajjuma yi ngay jël ajjuma yu bari rek nga commencé na man daal bi fajar gi commencé ba waxtu euh, jant bi ci laay commencé beneen ajjuma bi nga jël bi jant bi génnee ba ba ba ba ba diggu yoor yoor nga ne après beneen ajjuma bi diggu yoor yoor ba <laughs> loolu moo gën a simple waaye bu Ibn Umar bi il faut waa ji dëgër ci jaamu yàlla <laughs> ah kon eh, eh, eh, mu ne te lii nii ah <laughs> boo keetoo mu ne daal wa qadiyatu daal annahum yarayaan annahaa ghayru mu'ayyana lii lépp day wane ne mooy kon ci bésum àjjuma bi mbir mi mooy lii rek mooy ñetteelu wax bi kën ne mbir mi nekkul foo xam ne dañ koo ràññee fii la nekk ci saab yi ci bésum àjjuma mu ne wa huwa kalaamun lii nag du waxu ñoom Kaab ak Seydina euh, Ibnu Umar ak Kaab kese radiyallahu anhuma Ibnu Umar yu bari li ñuy jël ci ñoom mu ne wa Kaab wax nañ la sànq bi mu waxoon ne loolu dañ koo yëkkati ab Abu Hurayra ne euh, euh, non benn kii la ne affaire bi benn ci kii la quoi voilà non loolu yow Abu Hurayra da xam ne affaire bi am na waaye benn juma la ca àjjuma kese ci ci at mi. Seydina Abu Hurayra ne ko déedéet yeneen saa sa waxuñu loo gis nañ bii beneen waxam la mu ne nag gis nga wax bii nii yamul ci ñoom ñaar kese de <laughs> moom imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne lii ta mooy wax wa huwa kalaamu jam'un min al-ulama am na boolooy bu bari ci boroom xam-xam yi lii lañ jàpp mooy saa boobu ci biir àjjuma c'est indéfini kenn xamul fan la nekk mooy du lu ñu ràññee ne fii la nekk. waaw comme que nag aw foo nekk yow boo bëggee raataleel defal li Ibnu Umar wax mu ne loolu am na mbooloo mu bari ci Saafi ci ci ci borom xam-xam yi luy leen jàpp kar Raafi'i comme Serigne Saafi'i yi moom ak Imaam An-Nawawi ñooy Serigne gën a mag ginnaaw as-Saafi'i ak kële kii al-Bayhaqi rahmatullah alayhi voilà. <laughs> Ah, kar Rafi'i imam ar-Rafi'i wa sahibul Mughni ah al-Mughni mooy kam ci Hanbali yi bu al al al al borom ah, eh, Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullah wa ghayrihi maa ñu dul ñoom haythu qaalu ba nga xam ne moom lañu yustahabbu an an yukthira min ad-du'a yawm al-jumu'a raja'an an yusadifa an yusadifa sa'at al-ijaba mu ne li ñu sopp mooy nit ki na baril ñaan àjjuma ndax am yaakaar tombe saabu léegi kon mu ngi noonu waaye hein <laughs> eh, ñoom gis nga dañ koo mel ni laylatul qadri ak lañ ko yemale ni mu nëbboo ak ismullahil a'zam ak loolee ñu ne li li li xikma bi mooy xasul ibadi ala al ijtihad fi talab wal isti'ab al waqt wa isti'ab al waqt bil ibada waaw waaw mu ne lii ñoom seen vision liñ ko jële mooy que ne lii ngir xikma bi tax ñu nëbbu ko nii mooy borom bi nëbbu ko mooy pousser jaam yi ci ñuy góorgóorlu ci jaamu yàlla di ko soof di ko sàkku waaye tamit ñu matal waxtu yi ci jaamu yàlla waaw wuuteeg bu doon ne dañ leen ni saab yii la bu leer naññ ñoom dañ ciy yem rek daal di doyadal yeneen yi nga xam ne ñoo ci nekk te nag waaw <laughs> xanaa ma tegal leen ci ne boroom saa boobu mooy boroom yeneen saa yi tamit di boroom bi tabaaraka wa taala dëgg la fi gina fu ay awqaatu uh, fura fur fursa yu baax yi waxtu yi nga xam ne ci la euh, ay occasion la nga profité ci bu baax waaye taxul nga daal di neenal yeneen waxtu yi comme si jaamu yàlla amu fa wallahu taala alam kon ñetteel bi nga mu ne arrabi'u ñeenteelu wax bi ba léegi waa saa ci ajjuma moom mu ne mu ne anna tantaqilu waaw ñoom ñu ne non bii moom dañ wax bii dañ ne day day day day toxu fii yawmil jumaa waaw mooy moom day toxu ci biir xam ga bii moom fi ñu jóge daanaka benn la wala talzamu sa'atan mu'ayyana te moom obligé wul mu nekk saabu ñu ràññee la zahira du lu feeñ wala maxfiya nekkul lu nëmbu mu ne qaala al-Ghazali al imam al-Ghazali lii la jàpp mu ne haja ashbahul aqwal non wax jii moom moo gën a niru dëgg ka di lu jub bokk ci wax yëpp <laughs> mu ne wa zakara al asram ihtimalan mu ne al asram taalibe imaam eh, eh, Ahmad boobee sant na na lii mu nekk loo xam ne lu yenu lu mën a nekk la mu ne wa jazama ibnu bihi ibnu Asakir wa ghayru mu ibnu Asakir moom bii la dogu ne lii mooy waay lii la waay saa boobu lii la. Hmm? mu ne wa qaala al-Muhibb at-Tabari al-Muhibb at-Tabari rahimahullah mu ne lii moo gën a noot te moo gën a feeñ ci wax yëpp ah, ah, ah, ah. <laughs> kon mu ngi nii mooy bii dañ ne day taxu daal day taxu ci biir àjjuma ji xam nga bee moom ñoole moom dañ ne woon xaaral affaire bi daal mooy ñetteel bi gis nga moog bii ni ñu niroowee voilà que dañ koo nëbb ci àjjuma ji yëpp comme niñ nëbbe àjjuma euh, laylatul xadri ci kii kon mooy lii daanaka benn la ar alxaamisu mu ne juróomeelu wax ñu ne mooy ida azzana al muazzinu mu ne lii zakarahu al hafiz abul fadl al iraqi mu ne lii nii beneen juróomeelu wax bi ci quarante et quelques ñëw <laughs> mooy bu dee noddukat bi noddu na ngir jullit suba mooy salaatul xadaa gis nañ ko fi voilà mooy jullit fajar suba googee bu noddukat bi noddee foofu la mu ne lool al-Hafiz Abul Fadl al-Iraqi mooy sëriñam bi al-Iraqi moom moo ko tëdd fi nga xamante ne euh, euh, Zaynuddin al-Iraqi Abul Fadl fi nga xam ne mooy sharh bi muy shara bi muy shara at-Tirmidhi rahmat léegi mu ne naka noon noonu ak cheikh Sirajuddin ibnul Mulaqin ñii ñëpp ay sëriñam lañu woon ak euh, cheikh bi Sirajuddin ibnul Mulaqin ci sharham bi nga xam ne moom la shara al-Bukhari ah mu nge noonee <laughs> mu ne ñoom ñaar nag ñu daal di koy euh, askane la wax ji euh, ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha